أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي rahmatullahi alayhi fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi albaabil xaamisi ashar ba'dal mi'atayn an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lawlaa an ashqa ala ummati aw ala nnaasi la'amartuhum bis-siwaaki ma'a kulli salaatin muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah mu dikk ak ñëwoon ci xadiis bu njëkk ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn euh, xadiis bi nga xam ne moo njëkk ñëw euh, non euh, mu mbëstal mi bokk gisoon im tudde woon baabu fadli siwaaki wa xisaalil fitra chapitre bi doon wax ci ngëneelu soccu ak li nga xam ne moo làmbook fitra ak ay qualité mag yi nga xam ne ñooy mbiru fitra yi tey ñu war a dugg ci wàllu xadiis yi insha allah war ko tàmbalee xadiis bi muy xadiis mille cent quatre vingt mune ah, mu an abi hurayrata mu mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li def sallallahu alayhi wa sallam kene yal na borom bi julli ci moom te sëlmal de qaala nee na lawlaa cëy bu dul woon ne an ashuqa dama doon bañ teg coono bañ a teg lu diis ala ummati ci saw kama sama kaw xeet wala mu ne aw ala naas wala mu ne ci nit ñi konoonte kon la amartukum konoonte kon doon naa leen digal waaw bis siwaaki ci soccu doon naa leen digal kon ci soccu ma kulli salaa ànd ak bépp julli waaw akbar waaw hmm? <laughs> léegi mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari al imaamu Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk mi mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet xadis bi rawaahu al jamaa rawaahu al imaamu Maalik kitaabu salaa baabu maa jaa fi siwaak moom mu ñëwee ci dëkk kaddu lawlaa an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis siwaak moom noonu la ko ëndee waaye al imaamu Euh, euh, euh, ginnaaw ñi wal arbaa daal nañ koy solo ak imam ahmad d'abord ak waa sunanul arbaa rahmatullahi ala al-jamii daal abu daawud al imam at-tirmidhi ak maaja al-qazwini ala al hmm? kon loolu lu am am solo la léegi kon nag ñu xoolal imaamul Bukhari bi am bu bu imaamul Bukhari di tudd bu mu xaw a nirool boo xam ne ta'liqan la ko indi ah mooy lawlaa ala ummati la amartuhum bis-siwaak 'inda kulli wudu' <laughs> waaw budul ne damay bañ. daal di teg coono samaw xeet konoonte kon dinaa leen digal ñuy soccu fa jàpp lu ne voilà boobu bokkul ak bii nii boobu taaliqan la ko euh, euh, indi moom al imaam al Buxaari al Buxaari da doon wax naa wa Abu Hurayra an innabi sallallahu alayhi wa sallam lawlaa an ashuqqa alaa ummatii la amartuhum bis-siwaak 'inda kulli wuduu' euh, te loolu am na ñu ko jokkale na ko noonu ñoom ay ku mel ni ñoom imaamu Ahmad an-Nasaa'i indi ko ci al-Kubra at-Tahaawi ibn Xuzayma al-Bayhaqi ñoom ñëpp ci yoonu imaamu Maalik ibn Anas mu jël ko ci ibn Shihaab an Humayd ibn Abdirrahmaan eh, moom mu jël ko ci Sayyidina Abu Hurayra mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lawlaa an ashukka alaa ummatii la amartuhum bis-siwaaki ma'a kulli wuduu' waaw xam nga wiñ ngi sànq inda maa ànd ak bépp jàpp bu dul woon damay bañ a teg coono sama waxeet kononte kon dinaa leen digal ñuy socc ànd ak bépp jàpp bii nag maa kulli solaa la voilà léegi nag nañ xool lool yooyu nag imaamul Buxaari da ci am càllale yoo xam ne nag dafa àgg moom mu ko indi ci ñaari bërëb kitaabu euh, al jumaa baabu siwaaki yawmul jumaa yawmal jumaa ak ki nga xam ne mooy kitaabu tamanni baabu maa yajuuzu min al-law mooy di wax law ay way bu noonu woon wa qawluhu ta'aala law anna lii bikum quwwa al-imaam al-Buxaari buntu mi njëkk a wax sànq kitaabul jumaa baabu siwaaki yawmal jumaa yawmal jumaa mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf mu ne nettal nañu suñu sëriñ Abdullah ibn Yuusuf de Abdullah ibn Yuusuf at-Tinnisi wa Abu Muhammad al-Kalaa'i koñoo woon Dimashq la la la la cosaano waaye mu ngi dëkkoon Tinnis fa la wàccoon ci bilaadu Misr rahmatullah alayhi Abu Muhammad génn àddina la deux cent dix-huit rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana Maalikun mu ne ki ñu xabaare mooy imaamu Maalik bi Maalik ibn Anas ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani di imaamu daaril hijra gane àddina entre quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze génn àddina la cent soixante-dix-neuf rahmatullah alayhi an Abi Zinaad mu jëla ko Abu Zinaad di Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi wa Abu Abdirrahman al-Madani si yowoon ci Abu Zinaad génn àddina cent trente rahmatullahi alayhi an al-A'raj muy tàllal bu siiw bi Maalik an Abi Zinaad an al-A'raj an Abi Hurayra an al-A'raj muy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan Abu Dawud ñi na Abu Hazim ñi na Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àddina la 117 rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jëlee Seydina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi génn àddina la 59 radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala lawla an ashuqqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bis-siwaki ma kulli salah gis nga kaddu yi nii la ko al imaamu al Buxaari daal di indi te noonu gisa ci Riyaad bi noonu la ñëw kanta al imaamu Muslim Abul Husayn moom benn bërëb képp la ko indi kott képp muy kitaabu tahaara bunt bi leen ci surah yi tudde baabu siwaaki kii ne haddasanaa Qutaybatu ibn Sa'iid wa Amrun an-Naaqid wa Zuhayr ibn Harb al imaam Muslim mu jëlu ko ci ñetti sëriñam mu ne haddathana nettali nañu Qutayba ibn Sa'id de Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullah alayhi gane addina la 148 génn addina la 240 rahmatullah alayhi mu ne wa Amrun an-Naqid ñetti sëriñ kon kenn ka ngoo ko Amrun Amrun an-Naqid di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Usman al-Baghdadi an-Naqid al-Hafiz rahmatullahi alayhi nga xamante ne mu ngi génn àddina la 231 rahmatullahi alayhi mu ne wa Zuhayr ibn Harb ñetteel kaa ngi muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahmatullah alayhi gane addina la 160 génn addina la 232 radiyallahu ta'ala anil jami' qalu mu ne nee nañu haddathana Sufyan ñoom ñett ñëpp Qutayba Amr min Naqib Zuhayr ñoom ñëpp ñu ne nettali na Sufyan di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawla Abu Muhammad al-Kufi al-Makki gane addina lan bi nga xamante ne mooy 107 génn addina la 190 rahmatullahi alayhi léegi an abil zinadi moom mu jaar gis nga à la place de abu sa imam malik xaritam bi di sufyan ñaari imaamu waa Hijaaz jamono yooyu muy imaamu Maalik as-Sufyaan kii nekkoon Medina kii nekk Makka zaadaha llaahu tashriifan wa takriiman muy Sufyaan an Abi Zinaad dina nga sang ne la rajo dina nga sang an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anil jami' anin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lawlaa an ashuqqa ala ummati mu ne wa fi hadith Zuhayr ala ummati non lawlaa an ashuqqa ala al-mu'minin dama lu ma jàngalee gi nañ reprendre an abi hurayrata anin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lawlaa an ashuqqa ala al-mu'minin voilà voilà budul woon ne damay bañ a teg coono way ngëm yàlla yi mu ne wa fii xadiisi Zuhayr ma kanta sama beneen sëriñ bu mujj bi Zuhayr ibn Harb moom ca xadiisam nam ñu ko jàngale ala ummati la wax lawla an ashuqqa ala ummati la amar bu si si sama xeet la amartuhum konoonte kon dinaa leen digal bi siwaak ci socc inda kulli salah fi fa la nga xamante ne mooy e, e, julli e, fa ñuy waajale fa julli bu nekk mooy laata ñuy julli doo nekk ci biir julli ji di siwaak ah, ah non <laughs> loolu yaakaar naa ne leer na voilà ce n'est pas que waa day bàyyi hmm, ba jamono ji nga xamante ne nii ah mooy day allahu akbar laata buy tari wala buy tari di soccu wàllu déedéet maa ànd ak mooy laata nga koy def non man da nekk ci biir te après bu boobaa li taxoon mooy xikma bi day day dañ mooy booy waaji julli inshaa allahu taala wa hada zahir loolu dafa leer léegi nag kon hadis baa ngi nii hadis bi wax naa la kon niroo nag hadis bële bële moom ci wàllu euh, njàpp la yoon boo xoolee borom Bulughul Maram al imaam al haafid euh, euh, Ibn Hajar rahimahullah moom ci bulughul maram beneen bi leen di mooy lawla an ashqa ala ummati la martum bi siwaaki inda kulli wudu ah moom la parce que ci kitaabu tahaara la ko ni eh, eh, baabul wudu nag ma kulli salaa parce que hadith yooyu dafa ñëwee ci yooyu am na yoo xamante ne nii eh, Eh, mooy comme liñ la waxoon lawlaa an ashuqqa la ummatii la amartuhum bi siwaaki inda kulli wudu bu dul woon damay bañ a teg coono moom la imaamul Buxaari doon eh, solo taaliqan naan wa qaala Abu Hurayra moom imaam al-Haafiz dane wa zakarahul Buxaari taaliqan noonu la ko waxe ci eh, li nga xam ne mooy bulu di bulu hmm? Bulughul Maraam bi noonu la waxe na xadiis bi imaamul kii nu mu tudd muy imaamu imaamu imaamul Bukhari da koo tudd daaliqa dana an abi hurayrata la waxoon radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lawlaa an ashukka alaa ummati lamartum bis-siwaaki ma'a kulli wudu' akhrajahu Maalik wa Ahmad wa an-Nasaa'i wa sahhahahu ibnu Khuzaymah wa dhakarahu al-Bukhari ta'liiqan voilà mu ne woon ki ko solo mooy imam Maalik ba imam Muslim solowul li mooy ma kulli wudu moom i indi mooy salaa ma kulli salaa mooy hadis bi imam al-Bukhari kii indi waaw bul jaawale hadis te jàpp na ah non c'est la même chose waaye non c'est pas la même chose moo tax imaamul Haafiz xam na ne hadis bi ñu nekk nii ci Riyaad bi muttafaqun alayhi la ci bi mu ëndeelee maa kulli wudu neewul muttafaqun alayhi dan akhrajahu Malik imaamu Malik moo lool wa Ahmad ak imaamu Ahmad wa Nasa'i fi al-Kubra al-imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i wa sahhahahu Ibn Khuzayma mu al imaamu Ibn Khuzayma daal di koy tudd daal di koy wéral mooy bu la wooyee wéral la ko mooy solo na ko après rek ci wa zakarahu al-Bukhari imaamu al-Bukhari daal di koy tudd. taaliqo wax nañ la fi ci kitaabu as-sawm euh, baabu siwaak ar-ratb wal yaabis lis-saa'im foofu la ko ëdde waaw kon loolu la am na foo xam ne imaam Ahmad rahimahullah moom solo na foo xam ne dafa dajale mbir yi ci musnadam jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lawlaa an ashaqqa alaa ummatii la amartuhum inda kulli salaatin bi wuduu'in aw ma'a kulli wuduu'in siwaak mu ne budul woon ne yeneen saa saa nee na budul woon damaa ba dama doon bañ di teg coono sama xeet konoonte kon dinaa leen digal fa julli ji nekk jàpp waaw waaye waaw maa kulli wudu'in ànd ak li nga xam ne jul eh, jàpp bu nekk eh, ñu def la nga xam ne mooy siwaak voilà kon mu ngi noonu kon boo seetloo xadiis bi eh, benn yenn yi xadiis yi. benn maa kulli salaa am na inda kulli salaa am na waaye maa kulli wudu loolu am na inda kulli wudu eh, loolu lépp am na ci hadis bi nga xam ne niroo naag bi di wax boobu ci wàllu njàpp bi nag ci julli lay wax moo tax al imaam al xaafidu eh, al Hajar rahmatullah alayhi ci Fath bi nga xam ne ci lay sharh hadis bi. mu ne ma kulli salaatam araha aidan fi shay'in min riwayatil muwatta xam nga muwatta wax naa la sànq li wax imaamu Maalik moom kàddu yu ñu ko indee la martum bis siwaak point point barre point final <laughs> waaw parce que al imaamu Maalik ibn Anas rahimahullah Abu Zinaad la ko jëlee mu jëlee an A'raj an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lawlaa an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwaak foofu la yem loolu moo naal imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne man nag e, ma kulli salaa bi lam araha gisuma ko aydan ba léegi fii shay'in ci dara min ar-riwayat al-Muwatta waaw mooy Muwatta benn téere la bu imam Malik moo ko bind waaye ñi ko jëlee ci moom daa bari moo tax loolu lañuy ñuy woow ay riwayat la mais du ay Muwatta yu wute mooy ay riwayat la yu ñu soloowe hadi e, Muwatta jële ko ci imaamu Malik selon taalibeem yi rahmatullah alayhi léeg-léeg nga gis ñuy ak yokk gis ñee lu ñu wàññeeku la gis ainsi de suite mu ne man nag gisuma ci ci Muwatta illa an Ma'n ibn Isa mu ne man daal ma kulli salaa gisuma ko fenn ci ni ñu soloowe Muwatta yi agsi ci ñun lu dul ci Ma'n ibn Isa ah Ma'n mu <laughs> taalib imam Malik bu magango ah rahimahullah mu ne waaye lakin suuf ko foofu bi laf ni inda kulli salaa boobu du ma kulli salaa sànq wax naa la ne ñëwee na ci terme boobu inda kulli salaa ma kulli salaa mu ne wa kaza naka noonee mooy inda mooy fa kulli salaa julli bu nekk ma kulli salaa mooy ànd ak julli bu nekk. mu ne wa kaza naka noon an-Nasaa'i al imaamu an-Nasaa'i noonu la ko solo an Qutayba an Maalik mu jaar ci Qutayba jëlee ko ci Qutayba mu jëlee ko imaamu Maalik. mu ne wa kaza rahmatullah alal jamii rawaahu Muslim min tariq Ibn Uyayna an Abi Zinaad mu ne naka noon xam nga gis nañ bi imaamu Muslim bi sànq. mooy ñoom inda la mooy bi jaar ci nga xam ne Sufyaan ibnu Uyayna waaw la amartuhum lawla an ashqa ala al mu'minin wa fi hadith Zuhair ala ummati la amartuhum bi siwaak inda kulli salaa loolu la la imaamu al-Haafiz al-Buxaari Ibn Hajar rahmatullahi alayhi di wax ne loolu bokk na fi ma ko gis ci riwaaya imaam Muslim bi sauf ko boobu waxul ma'a kulli salaa hmm? Euh, lion kiiw mooy li mu wax foofu da ne waxul inda kulli salaa mais li mu wax mooy euh, euh, non loolu la wax inda kulli salaa bi lafdi inda kulli salaa waaw mu ne wa xaalafahu Sa'id ibn Abi Hilal an al-A'raj mu ne wuute nag nag Ibn Uyayna mbokku taalibam bi Sa'id ibn Abi Hilal jële ko ci al-A'raj mu ne fa qaala foofu da ne ma'al wudu law la an ashuqqa ala ummati la amartum bis siwaaki ma'al wudu waaw mu ne badala salat a la place de euh, ma kulli salat wala ma salat mu ne loolu akhrajahu ahmad min tariqihi imam ahmad moo ko solo mu jaar ci yoonam kon lii ci wàllu kon nga xam ne mbir yi noonu la ñëwee hadis euh, baagoog moo tax nga gis ñenn ñi dañ ko indi tahaara bu ñuy wax côté njàpp gi ni mu ànd ak waaye dañ koy indi tamit ci wàllu côté julli comme fii nga xamante ne nii e, kitaabul juma baabu siwaaki yawmul juma ak hadith yi ne ma kulli sola wallahu taala alam da ngay xam ne nag hadith e, fii nii imam buntu bii ñu nekk loolu nañ ko après bu ko defee yeneen hadith yi e, dinañ def taxrij bien sûr mais bu ko defee lii ñuy wax nii dañuy doy du ñu ciy soxlawaat di ko waxaat mooy dangay xam ne siwaat gis nga soccu yaa subhaanallah yonent bi alayhi salaam da tegoon fii gaayatil ahammiya waaw te dañ ko gis ci njàngat yi ak ci biir xadiis nga xam ne ñu moom la imaam def fii waaw imaam dugal ci bunt bi da ngay xam ne eh, soccu lu rëy a rëy la la la inda shaari'i bi sallallahu alayhi wa eh? te rien que di xadiis yi wax ci soog ëpp nañu cent xadiis waaw <laughs> ëpp nañu téeméeri xadiis di wax ci socc di ko digle di wax ay ngëneelam ak yu mel noonu lu ko ëpp Allahu akbar ci ay kàddu yu wuti yu yonent ay saa salaam yu ko saxaaba yi jële moo tax bokk nañu solo lu mel noonu xadiis yi wax ci socc comme ni niñ koy gisee bi Imaamu Nawawi après xadiis yi naa Xudayfa la indi hadis saydna sayyidatu Aisha saydna Anas radiyallahu ta'ala anhu Shurayh ibn Hani eh, jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha nako noon mooy saydna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anil jami' yooyu yëpp ak yeneeni sahaaba yu dul ñoom ku mel ni saydna eh, Abdullah ibn Umar radiyallahu anil jami' nako noon saydna Mawlana Abu Bakr sayyiduhum ak ki nga xam ne mooy Seydina Ali asadullahi al-ghalib amirul mu'minin ak mawlana ibn Abbas radiyallahu anil jami' ak Zayd ibn Khalid al-Juhani eh, radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne moom moom baax na ba ni mu doon def eh, Seydina Abu Salama nee na muy solo xadiisam moom dane fa kaana Zayd ibn Khalid yada'u as-siwaaka minhu mawdi'a al-qalami min udhuni al-kaatib idaa qaama fa kullamaa qaama ila salaa ila salaa istaak hadiis boobu ci sunan yi Abu Salama ibn Abdurrahman radiyallahu anil jamii mu ne Zayd ibn Khalid mi ñu jàngal hadiis bi ku doon hadiis bu doon wax ci socc mu ne moom moom baax na ba soccoom bërëb bi nga xamante ne moom la bindkat bi doon def bindukaayam daa yooyu ñoom ci nopp yi lañ ko doon def ngir mu bañ laa sori waaw ñun ni ñuy amee suñu fuñ koy dugal suñu poche ak ñoom ñoom dañ ko doon def comme ni ngay gis ñenn ñi yor socc moom noonu moom moom da ko doon def ci ñiy jël bic def ko ci seen nopp yi ngir téye ko foofu lonk ko loolu <laughs> la la ne moom loolu la doon siwaak la ko fa doon def soccam waaw mawdi' bërëbu alqalami bic bindukaay bi xalima gi min udunil kaatib ci noppu bindkat bi bu waree euh, aajowoo ay loxoom xam ne mu teg mu jël euh, bindukaay bi def ko ci nopp bi kon loolu la mu ne fa kullama qaama saa bu jógee ila salaati jëm ci julli rek staaka daal di socc voilà kon mu ngi noonee voilà kon lii lépp day wane ngënee li nekk quand même ci socc wallahu taala alam moo tax côté taxriij bi baax na noonu léegi nag mu des ñu ñëw fi njàngat yi yeneen bon njàngat bu njëkk bi mooy taxriij bi ana lëkkaale bi nga xamante ne moom la am suñu hadis bi moom la am ak bunt bi nga xam ne moom la yonent bi moom la al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah eh, daal di eh, teg dañ naan la eh, lëkkaale bi mooy baabu fadl siwaak bunt bi di wax ci ngëneelu socc tollu na fa yonent bay saa saa lu tax mu ne li ko tere mu farataal ko ci xeetam lenn kese la waaw ndax yërmandeem gu réy mooy bañ leen teg coono allah <laughs> waaw sharia bi dañ koo calibré waaw waaw laa yukallifu allahu nafsan illa wus'aha allah <laughs> waaw borom bi nee laa yukallifu allahu nafsan borom bi du gàll benn bakkan dara illaa lu dul wus'aha la nga xam ne moo jàppandi fa moom lam ko yaatalal waaw kon nag moo tax sharia bi ñun ñëpp ko attan mooy alxanafiyatu samha te looloo na Seydina Muusa alayhi salaam borom bi ci dogalam bu bu jiitu la dogaloon ne cinquante yi ma farataal laylatul isra juróom fukki julli kenn du ko julli ci xeetu yonent bi alayhi te moom la leen farataaloon waaye ci dogalam bu jiitu la defoon ne Seydina Muusa alayhi salaam dina wàññiloo dina wax yonent saa salaam mu den ñaan tax taxfiif woyofal ba ni muy mujjee nekk juróom borom bi ne hunna xam hunna xamsuun hiya xamsun wa hunna xamsun laa yu alqawlu ladayya waaw waaw juróom de laa leen ko far defal waaye képp ku ko taxawe da am yoolu ku taxawe woon juróom fukki julli cinquante julli allahu akbar waaw mooy taxfiif yooyu nga xam ne dafa simple alxanafiya wëlif lépp jóg dem ci borom bi jóge ci moom as-samha daal di yomb moo tax mu bokk lu rëy ci diine ji muy almashaqqatu tuzaal waaw wala almashaqqatu tajlubu taysir waaw li nga xam ne mooy coono fu mu amee rek da ngay gis sharia di indi li nga xam ne mooy yomb yomb waaw waaw waxuñ la coono daa war a denc lépp waaw xam nga ne mos waa ji jóg fajar wala boog waa ji nga xam ne liggéey na ba sonn waaye bu julliwul tàkkusaan bi weesu kenn du ko ne ah siir gi mooy nga dem tëddi waaw ba saa yeewoo déedéet parce que loolu attan na ko waaw koor instant bii ñu nekk vay <laughs> vay réer ak na vay moom xam naa dañuy bàyyi di def ay ay ay dar <laughs> ah, mënoo wan a teel ba ah, ah, bu ma la bu ma la gisatee di nga ma ne waay dama noo woon a rafet njort ne dama nekk di waajal naafila ah naafila après timis ko fi ay ay sawaay saay ay saay daal li waay xam nañ la <laughs> xam nañ bi nga reer waxoon naa ko van yee laa wax ah <laughs> mooy koor gi ñu nekk xam nga daal nag coono boo ci gu nit ki di daj waaw boole koog sëb liggéey boole koog nangam wax du leen sax boo liggéeyul dox say soxla rek dañ ciy jële coono jële ci ak mar yooyu coono la waaye kenn du ne ah kon nañ nan may leen ko mu naan déedéet yooyu daa am coono yoo xam ne attan nañ yu nit ki mën a attan attan la ndax laqad xalaqnal insaana fii kabad borom bi daa bind nit ci coono waaw mënoo nekk àddina boo xam ne coono amul waaw <laughs> waaw la mu waxoon suñu maam aadama biir àjjana mooy boo génnee fii contraire bee fi am na waaw lawla an euh, bim naan bim naan bim naan euh, euh, bu ko defee allah tajwa fiha wala taara am nga ci àddina woo xam ne doo fi pour àjjana pour doo doo xiif waaye doo rafle loolu nag àddina loolu amul àjjana waaye bés boo ñëwee daaru duniya <laughs> kërug àddina gi moom loolu nag fii la am waaw xam nga sëy naa Adama alayhi salaam biir àjjana kenn masu ko fa ne demal uti dépense ah waaye bi nga xam ne ci la wàcc kaw suuf fii loolu léegi da koy commencer di def di uti lu mu lekk alors que loolu il suffisait àjjana da doon bëgg rek affaire yi ñëw waaw kon loolu lu ama am solo la <laughs> loolu am solo la kon fii nag boo fi ñëwee moom juux dina jàpp al mooy ruyaan boo mayul di nga ko doon waaw boo boo góorgóorluwul ah di nga rafle de waaw waaye mar gi dina la dal lam ko ci tegaloo ma annaka la tadma'u fiiha wala tadha yooyu yépp fii da dal kon mashaqa googu yonent bi alei salaam looloo ko teree sàmmonteeg lool moo ko teree farataal affaire bi moo tax am na yenn sax ci riwaayaat yoo xamante ne wiruñu Euh, euh, yu ñëwee ci terme euh, la faradtu alayhim waaw lawla an ashqa ala ummati la faradtu alayhim waaye loolu à la place de la amartuhum kon loolu mais loolu kiiwul yi ñoo gën a feeñ yooyu sax dëgër na mu ngi ci imaamu Nasaa'i la faradtu alayhim waaye mooy loolu lépp day wane ne li nga xamante ne nii mbir mi lépp lépp lépp mooy teggil ñu coono moo tax allahu akbar ah teggil ñu coono moo tax al im eh, yonent bay sa sa farataalu ko sinon soccu am na dayo fa moom lool waaw ànd ak julli nekk kon loolu day war ne loolu du lu ndaw ah. loolu am na ñu quand même yonent saa lu mu ne eh, eh, bu dul woon lii de ma ma fara ma defoon ko wala ma farataal la leen ko mooy loolu du loo xamante ne nii Euh, dénué de dénué de dénué de de de de gëneel si léegi euh, al imaam al xaafid mu ne ci al fath bi muy sharali xam nga lawlaa moom xarfumtina lim limtina mooy lawlaa bulul woon ne <laughs> waaw bu dul woon lii lii mooy am mooy bu lool amul woon lii mooy am. mooy bu dul woon coono ma ciy bañ mooy dama koy farataal ci yéen dama leen koy digal waaw waaye nag bi nga xamante ni nii eh, eh, eh, loolu demewul noonu mooy coono bi am na ñu daal di koy yëkkati waaw moo tax yenn boroom xam-xam yi ne lii moom day teg al amrul mutlaq yaqtadil wujub waaw mooy digle boo xam ne dafa joyu loolu day wane ne farata la parce que ren saa saa mu ne law laan ashuqqa ala la amartuum kon al amru kay. Euh, bu ne budul woon damay bañ a teg coono sama xeet kononte kon dinaa leen digal kon mooy kon digal bu ci xarina yi tax wala yoo xam ne saarif la mooy lu lëkkaloog moom wala loo xam day ñëw di ko wëlbati ci lañ xamee ndigal muy buñ la nee digalal yow yow jëyee borom bi ñun ay jaamam lañ bu ñu digalee yeneen saa salam moom la yebal ci ñun bu ñu nee defal loolu noonu farata la ba mu am luy ñëw di teggi ne lii ah cette fois ci du farata te fii li ko teggi mooy. lawla an ashuq ha kon nag mu ngi noonee wallahu taala aalam waaw kon de lii ñu bañoon ko farataal ci suñu kaw muy coono hein eh, te lii moo tax hein <laughs> eh, eh, boroom xam-xam yi léegi nag ñu ñëw ci yeneen façon masala hmm? parce que lenn xam-xam yi comme l'imamul xaafid wax rahmatullah alayhi mu ne imaamu Shaafi'i la ne wa qaala Shaafi'i mu ne al imaamu Shaafi'i nee na rahimahullah an amar an ashqa li yore saa saa la farabtu alayhim comme ci imaamu Nasaa'i bi lii day wane ne daliil anna siwaak bi waajib day wane du farat bi annahu law kaana waajiban la amarahum shaqqa alayhim am lam yashaq am lam mu ne ndax bu doon ne farata la dina leen ko digal moo xam am na coono ci ñoom wala déet comme julli wax naa la am na coono fii mu ah, mooy ci kooku mais en façon mooy am na coono goo xam ne kenn mënu koo weddi waaw koor gi li ma la wax am na coono dem aji Makka waaye am na coono. waaye borom bi da koo farataal neewul ne ah parce que coono yooyu yu ñu mën a supporter la liñ doon a sànq mooy imaamul hafiz al kii kii al imam ash-Shafi'i rahimahullah mu ne lii day wane ne kon du farata parce que bu doon ne farata la dina leen ko digal moo xam am na coono bu leen di dal bu leen di fekk wala déet mu ne mu ne wa ila al qawl bi adami wujubi saara aktharu ahli al ilm mu ne wax du farata li ëpp ci boroom xam-xam yi ci li ñu jëm ci la ñu jéng jëm mu ne bali daa li am ba sax woote na ba'dhum lenn nit ñoom fiihi al ijmaa loolu dinañ ci ñëw léegi kan moo wax lool te ijmaa la te rahmatullah alayhi euh, boroom xam-xam yëpp ñoo dëppoo consensus des savants mu ne waaye que ne dañoo mooy mbir mi dañ koo sopp du farat mu ne waaye laakin haka Cheikh Abu Hamid <laughs> wa tabi'ahu al-Maawardi an Ishaaq ibn Raahawayh mu ne waaye ah sëriñ bi Abu Haamid mooy al-Ghazaali rahmatullahi alayhi mu ne al-imaam al-Maawardi ñëw topp ko ci loolu jële ci imaam Ishaaq ibn Raahawayh mu ne huwa waajibun li kulli salaat non lan ku leen ne loolu dañ koo sopp <laughs> soccu laa wax farata la ci bépp julli bala julli faman tarakahu aamidan batala salaat képp ku bàyyi soccu da tay ko yow sa julli yàqu mu ne wa an Daawud ñu ngi nettali sax ci Daawud az-Zahiri sëriñ ñu rahmatullah ala al-jami' annahu qaala nee na wa huwa waajibun laakin laysa bi shart ne lu war la waaye du shart mooy du yàq sa julli waaw wa dafa farata la nga def te buñ la nee farata la boo ko deful da ngay bàkkaar boo ko tayee voilà mais nag moom dane mais nag loolu àggul nag ci euh, yàq julli waaw mu ne waxtaj jaman qaala bi wujubi léegi nag ñi ne dañoo mooy ñi ñoo ko nettali ñoom ñu daal di bi wurudil amri bihi waaw ci rotuk digle gi nga xam ne moom la koy nante bay saa saam digle ci yeneeni xadiis yu comme xadiis say naa Abu Umaama foog naa waxoon naa ne bokk na wala waxuma ko woon ci ñu ko soloo ci saxaaba yu bari yi wax naa la ñëw ne soccu ay mbiru soccu lu ëpp cent xadiis al imaam abu uh, ibn abu umaama al baahili radiyallahu anhu imaam Ibn Maaja day solo ci moom marfu'an mu yëkkati ba ci yonent ma saasaam mu ne leen saasaam dafa leen tawassakuta sawwaku aywa soccu leen ñu ne loolu digle la jeex na te digle comme yaa ko fi wax sànq loolu te mooy dëgg al mutlaq yaqtadi wujub loolu lay wara ne farata la waaw <laughs> waaw mu ne imaam al haafiz mu ne wali ahmad nahwa mu ne imaam ahmad rahmatullah alayhi boo demee ci musnad indi na lu mel ni min hadith al abbas jële ko ci al abbas ibn abdul muttalib moom doom jëlen ci doom mu ngi nii moom ci la mu ne naka noon wa fil muwatta ci imam malik fi asnaa'i hadith ci biir benn hadith mu ne aleykum bis siwaak yonentu bay sa sam naan aleykum maa ngi leen di dénk bis siwaak ci li nga xam ne mooy socc imam al hafiz nag rahimahullah mu ne wala yathbutu shay'un minha mu ne lii daraa ci saxul way eh. wala taqdir a sihha fa man fiyun fii mafhum hadith al baab mu ne même buñ nee yii sax dañoo jàppoon ne wér na hadith yi mais loolu li koy dàq liy tere ne loolu du farata la ci jublu waaye eh, waaw al amru yaqtadil wujub ma illa am na ba mu des ñëwee am lu ko wëlbati jële ko ci eh, nekk farata yóbbu ko ci lu dul farata alors que fii ñëw na lawlaan ashqa ala ummati ñëw na bul woon ne lool day wan ne kon loolu la hadith bi waaw waaw <laughs> waaw waaw kon loolu ama am am solo la quoi léegi ñu euh, euh, léegi nag ñu ñu ñu ñëw ci ay masala yoo xam ne yu am am solo la euh, dinañ taxawaale ci yii muy wax nii léegi lan mooy attey kon boo seetloo imaam al-Hafiz mooy lan mooy attey soccu romb nañ ko kon jamaahirul ulama dañ ne dañ koo sopp buñ récapituler waaye al imaam Abu Hamid al Ghazali naka noonu eh, al imaam al Mawardi daal di koy topp que ah de imaam Ishaq nee farata la ah ku bàyyi socc sa julli na boo ko tayee non loolu mooy boo ko tayul loolu la boo ko tayul yàqul sa mais bu dee yaa tay sa dem ci ba pare nga am loo soccoo defoo ko. yow moom de toute façon yow sa julli baaxul imaamu Daawud rahimahullah az-Zahiri moom mu ne noon farata la waaye du charte mooy du yàq li nga xam ne mooy jàpp waaye li nga xam ne ñoo ëpp daal dañoo dëppoo ci ne dañ ko sunniyatu euh, euh, as-siwaak kama qaala al-imaam ash-Shaafi'i